fa yaqulu alimamu alxafidu xujjatu lislam muhyiddin abu zakariya annawawiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyadu salihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalaam fi lbaabi alxaamisi walxamsiin waan abdillahi bni mugaffal radiya allahu anhu annahu qaal qaala rajulun linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam yaa rasuulallah wallahi inni la uhibbuk faqaal unzur maa taqul qaal wallahi inni la uhibbuka salaasa marraat fa qaal in kunta tuhibbunii fa a'id lilfaqri tijfaafa fa inna alfaqra asra'u ilaa man yuhibbunii mina as-sayli ilaa muntahaahu rawaahu at-tirmidhiyyu rahimahullaahu wa qaala hadiithun hasan at-tijfaaf bikasri ttaa'i almusannaati fawq wa iskaani aljiimi wa bilfaa'i almukarrara wa hiya shay'un yulbasuhu alfarasu liyuttaqaa bihi aladaa wa qad yalbasuhu alinsaan kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu allahu ta'aala ñuy ñëwaat ci garab gi ñu tollu ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum mu ñëwaat di ñu ëndil ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu mujjoon gis na kon xadis numéro 483 di xadisu Seydina Abdallah ibn Shikhir radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra'u alhaakum at-takaathur kon gisoon nañ ko mu doon xadis numéro 483 ñeenti téeméer juróom ñett fukk ak ñett tey ñu war a gis xadis biñ ko bi ci tegu comme ni ko yëgle woon muy xadis Seydina Abdallah ibn Muwaffal lu ma waxoon al-Mazini non al-Muzani ah al-Muzani wakkuloon ci banuy Mazin Muzani la radiyallahu anhu kon muy xadis numéro 484 ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent mu ne waan Abdillah ibn Mughaffal mu ne mu ngi jële ci Seydina Abdallah ibn Mughaffal romboon nañu gisoon xadiisam radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rajulun linnabi dafa am benn waay bu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wallahi inni la uhibbuka mu ne ko wat naa ci yàlla yow dawul yàlla li kene man dama laa sopp de xaala yonent fa xaala yonent am saa ne ko undur ma takku ah ne ko tee xool <laughs> tee xool waaye li ngay wax ah seetal li ngay wax de xaala waa ji répété waat wallahi inni la uhibbuk ne ko waat ni wat ci yàlla ne man nii dama laa sopp yow daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaasa ñetti yoon mu mu mu fa qaala nag ne ko in kunta tuhibbuni <laughs> bu dee ne danga maa sopp fa a'id lil faqri tijfaafa waaw fa a'id fa a'idda waaw na nga waajal na nga toppatoo na nga préparer fa a'idda lil faqri waajalal ñàkk nag tijfaafa mooy lu lay tijfaaf al imaamu Nawawi mu ne ak tijfaafu bi kasir ta yi bul wax ta bul wax tej faaf bul wax tuju faaf neen ti tij faaf bi kasri ta il musanna bi am ñaari tomb ci kaw fawq mooy bi am ñaari tomb ci kaw nga bañ koo jaawale yaa ndax ñaari tomb rek mën nga ne yaa mu ne la ko ci kaw waaw wa iskaanil jiini jiin bi nga def ko sukun mooy masque niig masque bu ron wabil faa i almukarrara ak ñaari faa faa boo xam da koy wax waxaat ko mooy faa fun ak tiju faa fu faa fu waaw mu ne wa faa bi nga xam da nga koy baamuwaat faa fu faa beeg faa bi wa mu ne loolu nag li muy tekk mooy shay'un yulbasuhu al-faras mbir la moo xam ne dañ koy solal fas wi lu tax li yuttaqa bihi al-adha ngir mu man cee moytandiku protéger wu ci aaru ci ci yi nga xam ne ñooy lor yu ko mën a dal waaw dinañ ci ñëwaat léegi mu ne waxat waqad yalbasuhu al insaan mu ne léeg-léeg nag ah, nit dina ko sol ngir lan ngir protéger wu ngir aaru rawatina yii nag buñ doon dem ci ay xare la waaw mooy dalay permettre nga man boo ko solalee fas wi ci xare day mel ni dira waaw diran mooy mbubbu koŋ yi nit ñiy sol bu dee ci fas dañ leen di solal loo xam ne buñ demee ci toolu xare nga xam ne flèche yi day naaw <laughs> flèche yi jóge fu ne xeej yi jaasi yi fas yi dañ ko koy solal ndax am na ñoo xam ne fas yi lañuy cor dañuy xam ne waa ji ci kaw bu ñu coree fas yi ñu àgg suuf ñu solal leen loo xam ne nag loolu bu ñu leen ci dóoree dara dinañ ko mën a dina leen mën a aar loolu mooy ak tijj faaf loolu nag mooy dañ koy solal ci fas yi ci xare yi waaye it mu ne nit da koy sol mooy ad daraqa mooy yi nga xamante ne ad dira waaw yi nga xamante ne nit ki tamit da koy sol ngir flèche yeeg xeej yeeg yi jam yeeg xeej yi dal jaasi yi bu ko defee buñ ko ko moom mu daal di dal ci loolee mu daal di koy aar ci li nga xam ne mooy waqa siham nga xamante ne ak nabl yi fi mu nar a dal flèche yeeg yoo yëleeg xeej yi mu man ko cee aar kon loolu mooy tij faas léegi yonent way saa saam ne ko nag bu dee nag maa sopp ah fa a'idda lil faqri tijfaafa kon nag na nga waajalal ñàkk mooy tijfaaf ñàkk nan nga koy waajale nan nga koy nan ngay aaroo ci comme que lee lu ñuy solow fas la wala nit ki di ko sol ngir aaru mooy yow ñàkk nan nga koy nan nga ciy protéger wo nan ngay aare sa bopp ci ñàkk mooy bi sobri waaw <laughs> mooy di muñ bu ñàkk ñëwee nga muñ te yàlla tax waaw waaye nga da ngay dem sax ba dépassé foofu mooy ak shukru di sant même bu dee ne borom bi teg na la lool nga xam ne loolu façon xéewal la ñàkk gi waaw ndax damay delloo ci boppam damay delloo ci boroom bi waaw waaye nga dem ba dépassé foofu nekk ci maqaamu rida waaw nga gërëm lépp lu gërëm waaw <laughs> gërëm di sant rek waaw kon nag mu ne ko kon waajalal lil faqri musibaay ñàkk waajalal ko tij faafaa lu la ci protéger lu la ci aar bu agsee ci yow mooy muñ bu rafet ngir sa borom waaye nga dem sax ba lépp lu mu def mu gërëm mu ne nag fa innal faqra yëgal ne yow mii que ne man yeneen tuwaay saab saab mi nga ne nag maa sopp maa wax ak yow fa innal ra gis ngeen ñàkk asra'u gis nga ñàkk la pauvreté asra'u ak ñàkk asra'u moo gën gaaw ila man yuhibbuni moo gin a gaaw ci ka nga xam ne moo ma sopp min as-sayli ila muntaha gis nga fleuve bi gis nga ndox mi ndox moo xam ne dafa jóge ci benn xur di wàcc ci benn montagne di dugg ci xur nga xam ne yoon la waaw yoon la wu muy jaar ngir àgg fa mu jëm waaw mu ne gis nga ñàkk nag moo gën a gaaw man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci ki ma sopp que ni nga xamante ne mooy cours d'eau bi ndox mi li nga xam ne noonu lay roogalaate di dem fa nga xamante ne nii di jël mbartal bi muy descente bi di wàcc jóge ci montagne yi di jëm fa mu jëm ci suuf waaw <laughs> fa muy jeexe terminaison mu a xadiis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi yu daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah mu ne wa qaala al imaamu Nawawi mu ne bi mu ko solowee moom Abu Isa rahmatullah alayhi ma nee na xadiisun xadiis la xasanun bu baax waaw léegi nag laaj bi kon loolu mooy xadiis bi nañ ñëw est-ce que kan moo ko soloo keneen ku dul moom dañ naan lal xadiis bi moom imaamu Maaliku soloowu ko imaamu Ahmadu alhamdulillah soloowu ko imaamul Buxaari soloowu ko al imaamu ah muslim soloowu ko imaamu abu daawuda soloowu ko al imaamu abu an-nasaa'i soloowu ko ibnu maaja soloowu hatta al imaamu daarimi soloowu ko rahmatullahi alayhi ki ko soloo mooy kan mooy al imaamu moom dong moo ci wéete moom nag mu ngi ko ci abwaabu zuhdi waxoon nañ la buntu bi hadith yi ñëw yépp foofu la ko def abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun ma jaa fi fadlil faqr voilà comme l'imam an-Nawawi tuddee suñu bunt bi baabu fadli zuhdi fi dunya wal hathu ala at-taqallul minha wa fadlil faqr waaw gënee lu ñàkk eh, noonu la tuddee ma jaa li dikk di wax fi fadlil faqri ci ngëneelu ñàkk al imam Abu Isa rahimahullahu taala mu ne haddathana Muhammad ibn Amr ibn Nabhan ibn Safwan as-Saqafi al-Basri indil nañu tur bi yëpp <laughs> mu ne kon al-imam at-Tirmidhi haddathana nettale Muhammad ibn Amr ibn Nabhan ibn Safwan as-Saqafi al-Basri rahimahullahu taala ñi ne mooy Abu Muhammad ah ah non pas Abu Muhammad ñii dañu ne non du du du kii du Muhammad ibn Amr ah, ah Muhammad ibn Abi Safwan la am ñu ne Muhammad ibn Amr ibn Abi Safwan loolu lay wute la euh, wallahu taala a'lam as-Saqafi al-Basri rahimahullah moom nag maqbul la comme ni borom Taqrib at-Tahdhib mu ne maqbul la mooy ko ñuy nangu ay waxam la waaye loolu rek doyut de waxoon nañ maqbul ngir ñu nangu ay xadiisam il faut leneen ñëw di ko appuyer kon mu ne qaala mu ne moom mooma nee na haddathana Rawh ibn mu ne nettali nañu Rawh ibn Aslam Abu Hatim di Rawh ibn Aslam al-Bahili al-Basri rahimahullah moom nii nag hmm, al-imam wax Taqrib at-Tahdhib da'if fay wax naa la foo gise lii rek mooy xamal ne y a un problème hein hmm? <laughs> waaw mooy moom mi euh, euh, al imam dane euh, <coughs> imam al-Hafiz Ibn dane kii moom wérul waaw an-Nasa'i rahimahullah boole na ko nee na la kon al-imam ad-Daraqutni mun a da'ifun matruk kii moom da'if la ku ñuy bàyyi la sauf que imam Yahya ibn Ma'in moom dane laysa bi ah moom de du kooka ci gwér waaye lam yakun min ahlil kadib waaye nag malgré tout bokkul ci ñi doon naraan non non waaw bokkul ak bokkul ci imam yu mag yi ci wàllu xadiis eh, ñu dëgër ñi waaye nag bokkul tamit ci ñi nga xam ne ñoo gën a suufe mooy narkat yi déedéet <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax mas nañ ko ko laaj benn bés waaw falam yaqul illaa xayra comme leer duur wax mu ne waxul lu dul yiw waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu waaw moo tax al imaam ibn Shahin rahimahullah mu ne laaj nañ ibn Ma'in ci moom mii raw xam na aslam walam yaqul illaa xayra waxul ci moom lu dul li yiw kon moo tax eh, lii moom mii kanta al imaam al-Hafiz ibn Hajar moom dana kii da'if la raw xam na aslam nii moom da'if la moom day ñëw segg li waxi boroom xam-xam yépp ci taqrib at-tahdhib rahimahullahu ta'ala kon rawh ibn aslam qala mu ne haddathana shaddad abu talha ar-rasibi mu ne ki ñu nettali mooy shaddad di Abu Talha ar-Raasibi di Shaddaad ibn Sa'iid eh, al-Basriyu rahimahullahu ta'aala moom al-imaam al-Haafiz rahimahullah ci Taqriib at-Tahziib nee na saduuqun yuxti kii ku dëggaloon waaye da doon def ay erreur gis nga kon gis nga xadiis bi ni mu bari ay kii même buñ nangoo ne Rawh ibn Aslam aywa nañ jàppali Yahya ibn Ma'in wax rahimahullah waaye gis nga problème yi yëpp waaw kon nag mu ne an Abil Wazzaa' moo an Abil Waazi' moo ko jëlee ci Abul Waazi' di Jaabir ibn Amr Abul Waazi' ar-Raasibi moom it al-Basri ñi ne no al-Kuufi la rahimahullahu ta'ala moom mi imaam al-Haafiz dana saduuqun yahiim waaw dëggu la waaye day def moom mii ñëwee léeg-léeg mu def def la de ay def def la yu mag sax waaw kon ay def def la moom moo ko jëlaan Abdullah ibn Mughaffal gis nga wax yi yëpp dafa tax ñenn ñi ne xadis bi wéru non xadis bi moom wéru waaw xadis bi da'if la <laughs> waaw <laughs> an Abil Wazzaa'i an Abdillah ibn Mughaffal mu jëlee ci Abdallah ibn Mughaffal ibn Abd Nuhm ibn Afiif ibn Ashum ibn Rabi'a ibn Adiy ibn Tha'laba ibn Thuwayb ibn Sa'd ibn Ida ibn Uthman ibn Amr ibn Udd ibn Tabiha ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd Ma'd ibn Adnan <laughs> ibn Ma'd ibn Ma'd ibn Adnan al-Muzani ah. man yujawizu adnana fa takzibuhu moom daa leer jóge ci jëntu njolloor ba mu yonent bi alayhi salatu wassalam waaw addit nizaran ma'addan man yujawizu adnana fa takzibuhu ja qad ja wala ja min al-alami <laughs> ako borom xilaas waxe <laughs> aw kama qala sayyidi alhaaji malik alayhi ridwanul malik moom ci surtout nizar Mudar yi la kon euh, moom Abdallah ibn Wafal radiyallahu anhu al-Muzani on de voilà mooy waa Lamsaar yooyee ñoom Abdallah ibn Zayd ibn Asim ah mooy doomu Ummu Umaara mooy yaayam <laughs> Nusayba mi ñu leen gis keroog bi yaa <laughs> keroog <laughs> bi bi euh, kàccoor bu mag bi al kii Ibn Qabi al-Laythi ñëwee naan du dulluni ala Muhammadin ma najawtu in najaa <laughs> ne Seydina Muhammad daal lay seet ci biir xare bi Uhud ngir faat ko rëccul bu ma rëccu xam nga loolu la kàccoor bu mag bi doon wax e, kii frère Umayya ibn Xalaf Ubay ibn Xalaf loolu tamit loolu wax keroog <laughs> dulluni ala Muhammadin ma najawtu in najaa <laughs> waaye euh, euh, allah kii nii euh, ibnu lam ibnu Qamiya tamit kàccoor bu mag bi noonu la defoon saay saay bi ba mu ne ma daal di koy kar waaw man ibnu Ummu Umaara ak Mus'ab ibnu Umayr nee na man ma la jëkk a jege bi mu agsee ci man rek damaa daa agsi rek dóor ma jaas moo ma def sama cicatrice bi ba ko sëtu doomu kii bi Sa'd ibnu Rabi'a doomu Sa'd ibn Rabi'a wala Sa'd ibn Mu'az kenn ko doon laaj kenn doom bu jigéen naan ko waa tànta yow sa kii bi sa cicatrice bii moom mana ko kàccoor bu mag bi la <laughs> keroog waxut la ma ko dóor am rom la kii xam yaa lay si <laughs> mu yées mi kii ibnu xam yaa lay <laughs> si waaw waaye bi ma a koo rafaalee kàccoor bi eh, ñaari mbubb koŋ la sol jariñu ko dara après ci la faat naa Mus'ab jàpp na yonent bi saa saab la daw ci waa Quraysh naan qataltu Muhammada <laughs> faat naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam hein eh? mooy eh, kii nii eh, ah, Abdullah ibn Amr ibn Asim moomu moom keroog fekk na xare bi moom yaayam nii di Ummu Umaara moo tax yonent bi saa salaam kooku mooy Maazini c'était pour wax la kii Abdullah ibn Mughaffal Muzani la kooku Maazini la ci waa Ansaar moo tax keroog yeneen tubaab saa dafa kontaan ci ñoom waaw waaw ñaanal leen na leen yàlla leen boroom bi fay comme ahlu da ahlu bayt waaw moom eh, ne ko ne la maqaamu nusaybat wala umu umaara al yawm xayrun min maqaami fulaanin wa fulaan waaw yeneen tubaab saa saa du ma xool an yamini illaa wajadtuhu wa hiya tudaafi'uni waaw. tudaafi'u anni wa shimali ak sama kanam yépp maa ngi gis Nusayba nekk sama kanam Ummu Umaara <laughs> waaw ci xare bi tey eh, Uhud taxawaayam tey Uhud de man rasulullah maay wax sallallahu alayhi wa sallam <laughs> moo taxawaayu diw ak diw te diw ak yoo ay yoo xam ne seen taxawaay keroog taxul a rafet waaye moom de <laughs> Ummu Umaara voilà doomam di Abdallah ibn Aasim ibn Aasim al-Maazini koo koy Maazini mais kii Muzani la wana kii Abdallah ibn Mughaffal hmm, radiyallahu anhu annahu qaala kon mu ne jaa rajulun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam qaala rajulun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wallahi inni la uhibbuka fa qaala lahu unzur maadha taqul qaala wallahi inni la uhibbuka fa qaala unzur maadha taqul fa qaala wallahi inni la uhibbuka thalaatha marrat fa qaala in kunta tuhibbuni fa a'idda lil alhamdulillah fa a'idda lil faqri tijfafa fa inna al faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila muntaha Allah bon hadis baa ngoog imaamu Tirmidi nag bi ma ko solowee da am na lu mu teg ci suuf ah ñëwul rek na hadisun hasan dane haddathana Nasr ibn Ali mu ne nettali nañu Nasr ibn Ali xam nga Nasr ibn Ali bi Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali mooy moom déggal Nasr di doomi Ali eh, ba Ali boobu baayam tudd Nasr baayu Nasr boobu tudd Ali mooy moom ak ay maam ñoo bokku ñoo ñoo kii moom maamam ñoo bokku tur léegi baayam ak maamam ñoo bokku tur <laughs> Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali nga ne ma da ngay répété man na wu <laughs> mu ngi mel ni nga ne moodum nu muxtaar ibnu moodum nu muxtaar nga naan yow da ngay répété man la répété wu ma noonu la deme moodu di doomi muxtaar muxtaar di doomu moodu <laughs> kii Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhbaan ibn Abil Azdi al-Jahzami rahimahullah ah ah moom mooy surtout bu mag bi waaw waaw moom mii ci euh, euh, sëriñu waa kutubu sitta moom yi bokk na ci da ko fàtte Nasr ibn Ali bokk na ci sëriñu sëriñ la ci imaamul Bukhari sëriñ la ci imaamu Muslim sëriñ la ci imaamu Abu Dawud sëriñ la ci imaamu Tirmidhi sëriñ la ci imaamu Nasa'i sëriñ la ci imaamu Ibn Majah sans intermédiaire mooy ñu toog nii mu jàngal leen ku ci nekk waa <laughs> ñoom Muhammad ibn al ak ñoom Muhammad ibn Bashar Bundar ah voilà kon Nasr ibn Ali foofu dane moom eh, moom la ci teg mu ne qaala haddathana abi mu nekk ma jaar eh, nettali mooy sama baay muy Ali ibn Nasr ibn Ali eh, rahimahullah ala al-jami' an Shaddad ibn Abi Talha gis nga mu jëla ko moom lañ gis sànq ar-Rasibi nahwahu bi ma'na hadha hadithun hasanun gharib wa Abul Wadi' ar-Rasibi ismuhu Jabir ibn Amr wa huwa Basri waaw waaw moom imaamu kii moom euh, at-Tirmidhi moom kulóo na débat bi xam nga sax ñu naan Abu Wazi' mi Jaabir na am na ñu ne Basri la ñii ne Kufi la moom moom nee na ma ne kii Basri la <laughs> voilà kon moom après nag bi mu waxee da na ne hada hadithun hasanun gharib lii de hadith la bu hasan bu gharib voilà loolu nag am na ñu ne non non hadith bi wéru na ah, parce que géegoowu tàllale bi ñu ngi ci gis ñoom ñëpp en tout cas wallahu taala alam léegi mu des ginnaaw loolu waa xadiis bi ana ban lëkkaale ban relation ban lien la am ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu dëddu àddina bi ñaaxe ñu ci néewal ak li nga xam ne mooy ngëneelu ñàkk dañ naan la lëkkaale bi mooy yonent bi alay salaam wax na ñi nga xam ne ñoo ko ku ko sopp na nga waajal sa bopp <laughs> comme que moom ndax kat nit ka nga sopp moom ngay àndal waaw innal qarina ah innal qarina ila ma ila ila al muhi innal qarina nan la ko waxati eh, yunsabu <laughs> innal qarina ilaa lan yunsabu mooy daal ki nga xamante ne ki nga xam ne moom ngay àndal te moo mooy mooy sa mbokk voilà inna al qarina ila al muqarani yunsabu voilà mooy ka nga xam ne mooy àndal ka muy àndal moom la moom lañ koy askanale te comme que nag yonent bi salaatu wassalaam li mu gërëmaloon boppam moo doon lu néew ci àddina waaw moo doon loo xamante ne nii comme ni mu koy ni ñu koy gisee ci hadis bi nga xam ne moom euh, bi ci tegu nii bi ci teguwaat ah ñaari xadiis benn xadiis a des ñu gis xadiis boobu moom dafa gërëmoon ci àddina bi lu doy kese lu xam ne lu néew kon nag ki nga xamante ne nee na koo sopp yow waajalal sa bopp nag borom bi teg la loolu waaw mooy li ma xam ne moom laa mos man mi nga sopp boo ma soppee topp samay tànk ah xaaral nag la nga xamante ne moom laa doon mos am loo xamante ne borom bi dina la ci mosal te loolee nag ak ñàkk nag bokk na ci li ci gën a ci ci gën a waaw ndax ñàkk du dara mooy comme al faqr mooy lii tax nga woo sa boroom waaw <laughs> waaw loolu la day tax yow nga aajowoo sa borom saa su ne di la fa delloo moo tax mooy loolu rahmatullahi ala al la waaw du rek ak daysaan da rek yeneen bi alay saa saam suñu borom waxoon na ko ahasiba an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mooy nee na daa sopp yonent bi alayhi salaatu mais ka nga sopp mooy ndax sopp gisoon nañ bu euh, euh, Seydina Ali euh, Harazim Barrada radiyallahu anhu doon wax ci Jawahirul Maani wa Bulughul Amani ci wàllu li nga xamante ne mooy mandargaay cofeel boo soppee nit ak looloo loolu sofeel gi ñu naan topp yonent bi alayhi salaatu salaam fa waxoon la borom xilaas def na ko ci xadiis ci chapitre vingt-sept bu Xilaasu Zahabi ah radiyallahu anil jamii loolu taxawoon nañ ci moo tax duñ ci taxaw doon kon mooy so sopp ndax boo soppee mooy la ko la ko sopp moom moo lay moo lay neex la ko neexa lay neex te la muy def moom ngay def waaw lépp loo xam ne moom nga xam ne lii moo ko neex ci loolu ngay def xam ne neexu ko da nga koy sori waaw te bu boobaa nag mooy bu boobaa nag ñàkk dina la nu mën na laa wuyu si mën na laa nuyu si tekkiwul ne képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku nekk automatiquement da ngay ñàkk waaw mooy man na laa dal te lu imminent la te boo gën a gaaw dal ci ko sopp moom alayhi salaatu wa salaam que nga xam ne ndox mi noonu lay àggee fu mu jëm waaw même buy neex léeg-léeg léeg am lu la laal lu métti lu bari nag nit ñi mën nañ ko bañ a xam waaw borom bi mën na laa suturaal ci biir noonu ndekete yoo gaa yi li ñuy gis ni jàpp ne sawaay de moom xam naa feeram baax na ndax xoolal kii yomb bi kii yomb bi kii yomb lépp jamono jooju bu ñu génne woon ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko lebal ak ñi tax muy kii moom ci boppam dañ naan ko jëlil leneen indiwaat <laughs> day jeexal suñu borom ne woon ahasiba an-naasu est-ce que nit ñi dañoo yaakaar an ku que dañ leen di baax ay yaqulu ñu naan rek aman naa gëm nañu waxun laa yuftanun te kenn du leen fitnaal kenn du leen ixtibaar kenn du leen saytu nattu leen takat wala qad fatanna alladhina min qablihim alors que ñun borom bi daal di woon nañuy ixtibaar saytu woon nañ natt woon nañ ñi leen fi jiitu woon fala ya'lamanna allah borom bi dina wane ndax xam na lu jiitu jaam bi di ñëw waaw alladhina sadaqu ñi nga xamante ne nii ràññee ñi nga xamante ne ñoo dëgg wala ya'lamanna al-kadhibin te dina ràññee ñi nga xam ne ñoo waxul dëgg ca lañ doon wootewu waaw kon nag mu ngi noonu moo tax nag yonente way sa nag ne kii ah kon de waajalal fa a'idda lil faqri tijfafa mooy dafa war a bokk ci sa logiciel yi nga xam ne yow nanga koo incorporer sa bopp bi ah ki ni ñàkk mën na maa dal jamono ju nekk te nag na nga pare ah soit prêt waaw moo tax mun na ko fa a'idda mooy na nga préparer waajalal sa bopp te jullit bu baax bu ne nag est-ce que yonent bi saa nag mooy soppeem waaw moom la gën a bëgg keneen ku dul moom waaw mooy jullit bu conscient waxuma ñi nga xam ne dañoo naan seen yuq yi nax leen am ñu naan ay sëriñ lañu yoo xam ne bañ ñëwee wanuñ leen wanuñ taalibe yonent bi alay saa saa seen bopp lañ leen yemale ne la fii la man la ba ñu dem ñoom ba sëriñ ba ñu topp gënal leen yonent bi saa salaam wal iyaazu billaah ndax xamuñ yonent bi saa salaam moo tax waaw moo tax léeg-léeg da ngay dégg façon yu mel noonu ñuy wax wax yoo xam ne waxu kéefër dëgg la waaw bu dee ñu xam moom da leen di génn ci diine mais comme que xamuñu xamuñu dañ leen a nax waaw ñooñu ñooñ ñi nga xamante ne nii dañ leen a nax xurru dañ leen a wor waaw wallahi waaw wan leen benn nit ne parce que nee nañ ko sell la moom kese la jeex na ba ñu jël waxi di ko teg ci waxu yonent bi alayhi salaam yàlla ter wo lool yemuñ foofu mais ñu jël waxi di ko méngaleeg Alquran wala ñu koy teg ci kaw Alquran. wal iyaazu billah ñooñu nekkuñ ci dalaal mubiin wallahi ñu ngi ci dalaalu mubiin tànku de bu leer nañ bu dara raxu waaw lu tax parce que. wanuñ leen yonent bi alayhi salaam dañ leen koo xañ dañ leen koo xañ